nuyu bu ànd ak ziar ziar bu ànd ak ñaan te loolu yëpp dafay law ci sunna waaw ak toroxlu na ak sàkku ñaan sàkku barke jëmale ko ci mbooloo mu tedd mu sell mu rafet mu yiw ci jëm ñi nga xam ne ñoo ci ñëw te ñi xam te yàlla xamal leen xam nañ ne ñooñu bu ñu wàcc yërmande yàlla wàcc la imam Busiri radiyallahu anhu dafa wax ni son borom su la nee jagleel aw nit mu ne da day waaw mu ne son borom su ne xeet réew wala askan wala der wala mbooloo mu ne kenn na tey fexe kooku nag mu def ko jëmm fexe ba nga xam ne képp ku nar a fexe rek sa fexe ci fexeem boogee lay jaar dinañ ci ñëw ci biir waxtaan bi comme bi daa ëpp ko wattabi millata abika ibrahima yonent bi moo loolu yëpp te yàlla ne ko toppal sa yoon pour sax mu jegeel ko ko abika la ko sa bàyyi te fekk maamam la waaye bu ko bëgg a jegeel pour mu gis ko gis li baax moom muy modèle parce que modèle da lay jege référence dafay jege day jiibaat ci yow ci sa xel ci sa xol ànd ak yow foo mën ci nekk loolu moo tax waxu ko ne ko toppal sa yoonu maam Ibrahima ne ko toppal sa yoonu bàyyi Ibrahima parce que papa dafa dégg nit kon son borom waxuma la buntu texe waaye ay bunti texe la ñu indi ndeysaan imaam nee na tudd na mu tudd ko deret Cheikh man nit ki ci wetam te Cheikh Oumar Fouti àgg na ci maqaama boo xamante ni juróom ñaar fukki sëtam ak juróom sax vingt cinquième sëtam soo ko gisee toroxal ko sax dem aljanna wax ma na nga teral ko loolu moo tax ñuy wax wax ji naan yàlla fayal ñu Cheikh Al Hadj Omarul Fouti yàgg naa wax mbokk taalibe yi ne leen suñu la laajee kan moo ëpp tiyaaba ci Afrique noire bul rëdd ci ne Cheikh Al Hadj Omarul Fouti ku fi julli tuyaaba koo am yàlla multiplier ko ci nombre am jox ko Cheikh Omar ku fi jàng salaatu fatiha ak moom boobu la gën a moom jawharatul kamal kenn waxatu ko sëy sëy nag mooy borom ah ah waaw mooy borom sëy sëy da ngay defaat keroog yàgg na foofu la waa ji fekk waaye jibril fa la ko fekk jëmul tëj moom mu génn defaraat Sofyaan kay wax nañ foofu wax bi mais ndax soo déggee ci biir kat yi gàmmu kat yi dana lay wax ne la waxaat ko ndax ko bon parce que moom dana ko iqra jàngal mu ne ko mënumaa jàng iqra jàngal mu ne ko mënumaa jàng maa xanaa de xaar yi iqra jàngal mu ne ko mënumaa jàng ba ba jibril ñëwee sang bi bokk ko ah mu bokk ko ay yaram ba mu paree mu ne ko iqra mu ne ko lu may jàng ku ñu waxoon ne jàngal mënoo wax xamoo lu ñuy jàng ñu jëflante ak yow nga commencé ci tari ki lay jàngal li mu la war a jàngal soo yor kay ne waaw mbokk boobu mu ko bokkoon doon faral di wax ruux nga. te fukki junni at ya ak ñaar fukki junni at ya ak benn dix mille neuf mille huit mille sept mille cinq mille cinq mille ans quatre mille ans trois mille ans deux mille ans mille ans de tarbiya yi nga ci bi salaatu salaam yàlla du ko tarbiya foofu la jiw bi doon France la ruux ya ruuxa pour ñu xamaat sama xaw moo ngi mel ni nga jël sa carte mémoire denc ko sa nit jënd ko ci sa puce wala sa ordinateur denc ko mais heure boo ko jëlee dugal ko ci fi mu war a dugg mais données yi day ñëw te iqra boobu kooku iqra bismi rabbika ndeysaan mama bismi rabbika tomb boobu foofu mooy commencement lépp mooy tremplin bi ñuy yéegee zaraat yëpp foofu la ñuy génnee war a nekk ay mbir xam-xam yëpp foofu la ñu war a génnee war a tasaaroo ci asma ci isra boobu waaw waaw waaye nag différence bi toujours du ci isra différence ba ci bismi rabbika bala te kat sofiyanke yi nee nañu su yàlla ma demee ci ne ko iqra bismi rabbika déedéet du iqra bismi rabbika kese déedéet imsi bismi rabbika ijlis bismi rabbika kul bismi rabbika ci sa turu borom loolu mooy aqida moo ko sallallahu alayhi wa sallam foofu la commencé nag génn ci xunt moomee ci gorog boobee jàpp leen gorog bi ci gorog boobee la génnee daal di dem këram daal di changé statut Samuel changé na démb Muhammad ibn Abdullahi la woon tey jii Muhammad Rasulullahi la te mbokk mi voilà xam nga waaye gis ngeen keroog bii sama borom waxee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko nga génn Makka dem Madinatul Munawwara ah waaye fu muy dellu fu dul jëm boros ba boros boobu soo ko jaalat seen xaaru xibaar xamoo dara dellu na ci université ba waaw maa la ko wax dellu na fa sa xaaru xibaar ñoom ko yàlla yii xam na ni dafa bokk ci place yi nga xamante ni fa la wël yii daje xadaraat yi dañoo bari waaye boobu mooy instance bu mag bi ca la waxaat Omar nag su jógee duggee Bandiagara dugg Degembere ñu yaakaar ni Degembere la dugg fekk dellu na ca Daaru Hira dem ca jawaat ak Sayyidina Muhammad ndeysaan yàlla ci yàlla koy am na ñu bëri wax naa ko gars yi mën leen gis nga kii di Cheikh Al Hadj Omar kii di Al Hadj Ahmadou Ba kii di El Hadj Mamadou ñoo gën a jaaxal wëy yi ci kaw suuf wax ma naan nit wëy parce que ñoom seen suuf suuf wilaay la kenn xamul ko la jógee kenn xamul bis su nekk rek ñu manifesté wu ci ay façon yu yéeg yu garaaw yu xam ne kenn xamul lu mu doon fekk man baax na la kenn xamul ndax ñoom ñoom ci biir kër gi yëngu fee jàppale ci jaar day jaar Cheikh El Hadj Omar dafa bari doole ba nga xamante ni am na ñu bëri ñu baax nañu suñu dee ñoo ngay ñaraw seen i biir bàmmeel am na ñoo xamante ne ñu baax lañu suñ leen suulee ñoo ngay nelaw nelaw boo xamante ni dootuñu yeewu lu dul yombal sa yaram ñu baax lañu nag waaye am na ñoo xamante ni dañoo am doole am jëf am maqaama am martaba am sañ-sañ ba nga xamante ni soo gasee suuf ba mu xool def leen ci biir jaraat suuf ba seen kaw te wut ay briques wërale leen wut way wërale leen wut buntu tëj leen du tee bu ñu amee soxla xam nga lu ñuy def xam nga lu ñuy def dañuy xotti suuf si hmm. xotti laa la wax dañuy dañuy jug jóg rek yomb dañuy jóg dal ci suuf si. dàq suuf si génn dem dem seeni soxla maa la ko wax seen maam Cheikh El Hadj Omar doole ji ëpp dootu la am El Hadj Ahmad Baro doole jooju la am El Hadj Yunus doole jooju la am ñooñu laa xam waaw yow xaa xamoon ni tey bis nangam la ngay nelaw jugal julli jugal def nangam ak nangam waaw li ngay wér nag ku la ko wér loo lu tax nga ci dugg te ngaa yem ci li ma la joxoon xasanay ni ki nga xam ne moo bind fatxu rabbani du bind nga jàng nga ma ko kii ba waaw muqaddima ba tarjumaan ba muqaddima ba ma ngi cay wax ne eh, dafa gént Cheikh Oumar nee na Mouhamad ibn Abdullah al-Xasanay moo bind téere bi ñëw fatxu rabbani nee na dafa gént Cheikh El Hadj Omar te kat Cheikh Cheikh Cheikh El Hadj Omar te socc El Hadj Omar. génn na ba génn na adduna ba am fanweeri at. génn na adduna ba am fanweeri at. te kooku sax xamu ko. te kooku sax xamu Cheikh Omar. waane. waaye. ca tëbb bañ ko tëbb ba mu nekk ca tariqa tijaan di fa def ay kawteef. Cheikh Umar moo ko. waaw mu ne tëbb ba ko Cheikh Umar tëbb moo tax muy def ay kaw ci ak i ak ay yu rëy ci ci ci biir tarixa bi yàlla Cheikh Umar moo ko defal fekk fekk Cheikh Umar baax na ba pare rek. te loolu ma leen di wax kat. mu ne te loolu mu leen di wax. Égypte te loolu Égypte la woon. Sénégal boobu Sénégal. du Mali du Mali. du Nigéria du Nigéria. du suñu ñuul du suñu zone bii. waaye ba mu ba mu ba mu yeew ba mu ba mu demee ba nekk mu xaddam bu mag. ba mu demee ba nekk mu xaddam bu mag. ba ñëpp dégg ko ba ñëpp dégg ko. mu bind nag téere boobu. mu bind téere bu siiw boobee. mu wax ne lu tax ma dugg ci tariqa. mu wax lan moo ko dugg ci tariqa ci jàng. lim na fa Cheikh Cheikh Omar Foutiyou. lim na fa daje xam daje Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu anhu. dafa wax ndax ne borom rimaax la. mu ne dafay wax ne borom rimaax. mu Cheikh Al Hadj Omar. te réew mu ko gën a fonk gën koo jox cër gën koo bàyyi xel gën ko di xalaat gën ko ci ormal di ormal ay dëndam réew moom mooy ëpp xéewal mooy ëpp teraanga alaaji mu mudd ñëpp xamoon na ni mooy xut bu jamono waaye su gisaan tere ci Cheikh Hadj Oumar Fouti du sol mbaxana du sol daal ñun ñi yëpp fekk nañ ba tey mu lim ay liyaati xaalis seet la fa nekk ci biir gétt gi ci jur mu tënklu ko seet la fa nekk ci néegam bi ay yëri yu rafet mu taxañ ñu ko jox ko njaboot Cheikh Al Hadj Omar waaye billahi maam laa ji musta def loolu lu dul ñetti fan ya ngay tegu bis bu nekk ndax ñun loolu rek moo ñu wax képp ku bëgg Cheikh Ahmed Tidiane ci Afrique noire bii wallahi jaboot jaboot Cheikh Omar war nga ko fonk ah taalibe yi dañuy jël wér du wér du ba xam ay at dara Cheikh Omar ku ko mbéy def tariqa bi doo am doo am ci yàlla doo avancé mukk di nga wéddu nag di nga raadu def ay xadra yooyu waaw waaye fasoo ko ci sa xol ormaaloo ko ah déedéet yàlla du weddi boppam yonent du weddi boppam Cheikh Tidiane du weddi boppam te Cheikh Tidiane moo jël lépp jox ko Cheikh Mouhamadou Baye bi jëlee xool jën yi daf ko xool xool ba jàll man de waa ji ah waa moom moom moom lii yëpp xam nga léeg-léeg sëñ bi dina la ko def nga ñëw mu génne lu bëri ne dama jox jiw nga ne ah waay man maa ngi nii ak ah, loolu ngay wax Cheikh Mouhamadou Khari bi bi bi bi mu jëlee bagage bi ba tey nii dafa xool daal ne ah ah man de man de maa ngi bëgg a jaaxle nag waa ji ñuul ji jóge jëm Afrique sow jëm ah mhm. gis nga wëlu yu day déglu ci xol yi Cheikh na Tidiane daf ko feeñ ci saa ne ko yow am nga jël ndax jëf bi gën a rëy ci tarixatu tijaan am nga jëm yaa koy joxe loolu doyu la mu ne ko billahi doo joxul Cheikh Omar lii ma la ko joxloo man Cheikh Ahmed Tidiane bi la ko jox la salla waatata rek yow yow dama laa jox rek mu ne ma joxe ma jox ko waaw wallaay turam woo wuyu na ko alxaani mooy lu lu cher ca ma xam lu gaal cher na parce que dafa jël wuru su rëy bu mag daal koy jox comme que mag ñu cher xaalis amul tuuti jawaay bu maanaam ni bokk na ca yéen doomu tariqa bi bokk na ca am na ay secret bokk na ca am na yu ko cher te yow ne ko waajee ko moom jox ko ko Cheikh El Hadj Omar kontaan Cheikh Mouhamadou Ghali ne ko am naa sa yóbbante mu ne ko baatu Cheikh na Ahmad Tijaani la ah mbir yi noonu de sama borom ku yëkkati nga yëkkati ku yàlla na yàlla yëkkati yàlla na yàlla dimbali si daay fa tabarakallahu sunu papa al imam Alaaji Ahmad Baba ñëw ak nag njabootu Cheikh El Hadj Omar doy na cër imam As wax naa ne ku ko ëpp cër baa nga ëpp ko xam-xam baa nga gën koo ëpp daraja baa nga ëpp ko mën-mën mu gën laa yaru gën laa rafet xol te loolu rek moo am solo yar mooy àggal ñu fa yàlla xol nag moom la yàlla di xool di fay doomu aadama te bu dee loolu la xam ngeen ni kum ci puusal raw na la bu yàlla yàlla yàlla dundal sa xol dëgg yàlla yàlla doon sa sutura yàlla yàlla doon sa teraanga yàlla na ñu yàgg jiite ci jumaa ji alaaji mu matu radiyallahu anhu lim la yaakaare woon yëpp yëpp yëpp magal nga ko ndax jaam yi dem nañu ba am ñoo xamante ni nangootu ñuy julli feneen fu dul fii am na ci naar boo xamante ni ku bari woon njëriñ ci imaam la naaru gànnaar la ku bari njëriñ ci imaam ba ma ñëwee fekk foofu bis mu jonkan ci buntu néew imaam di ko xaar ma nuyoo moom waxtaan ak moom mu ne ko waaw yow lan la fi mu ne ma imaam laa ñëw dama ko doon indil banque ma ne waaw lu sa liggéey bi imaam mu ne man dama ko sopp ngir yàlla mu ne ma ne ko waaw lu tax mu ne ma imaam su taxawee ci kaw minbar bi ne alhamdulillahi alladi xassa hadihi al ummata bi fadaili al a'mal mu ne man duy wax Seydina Muhammad lay dégg muy wax kon lu ci waay man mu ne waa Maghrib la mu ne moom laay dégg de pas pas bi yonent bi ba ma jàngee ni yonent bi daan xutba ba ma ñëwee déglu imam xutba mu ne Seydina Muhammad laay dégg waa lox dayul dayul honneur moo tax sëñ mu ne wax lañ lool fa tabarakallahu moo ngi nii ci sunu kanam ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ak sutura ak teraanga tabarakallahu ñëw ji rafet na neex na ci doomu aadama yi teew yëpp loolu moo tax ma wax ne sunu doomu bàyyi xaar tey bii toogal ba ma tudd sunu njaboot ma wala maa ngi jiitu soog a dem ndax gàttal ma fanaan moom ñetti fan yëpp tabarakallahu sunu xarit sunu soppe la muy Mouhamed Mbaye nii sunu bàyyi nekk nii ci ñu nekk yow suñu bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane nga xamante ne ñun sunu xarit la sunu waxtaanu daay la sunu lépp la dañuy gis ci ay sujet yu bëri lii ci diine yu ne ci àdduna bi lu xew su ma génne ci jàkk ji dañ bokk mu woo ma ne ma war naa xam naa xam ñu bokk waxtaan ci sujet te loolu yàgg na depuis le baax nit ñu baax ñëpp ñëw nañu tabaarakallah ñëpp ñëw nañu ànd ak seen yéene ak seen pas-pas ak seen doom suñu yàlla yëpp bàyyi na seen soxla ñoom ñoom ñëpp kenn mënu leen a tudd ñoom ñëpp waaye ñoo ngi leen di ñaanal yàlla jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira bi jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallahu bu baax la bu yàlla defal cër la ndax am na lu jafe moom mii taawam bii sëñ Iliman Njaay ba ci ci gën a nekk xale ci doomam yi mas la ñëpp jël nañu yóbbu salaatu baax te ñëpp alaaj mu ngi mooy loolu lu jafe la loolu lu jafe la kon nag ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ànd ak wér tabarakallahu ah sunu bàjjen ak yaasin dëgg mi nga xamante ni mooy taxawu soxna Aminata Dia moom it ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaanal guddi fan ak wér moom sunu yaay soxna Xadija ci njëgën yaakaar naa seen génn bari ko def waaye suy ji soog nañu ko ñëw te xam nañ ñu wér wallahi la am ñoom leen di ñaan gudd fan ak wér sagal ngeen njaboot yëpp wane ngeen seen cofee ci seen yaay soxna Aminata Dia bu baax kon loolu kenn mënu leen cee fay jege te doo leen seewee teewal ngeen sunu bàjjen Zeynab teewal ngeen sunu bàjjen soxna Maguette teewal ngeen sunu bàjjen soxna Fatou Dramé Ndeye kon ñu ngi leen di ñaan gudd fan ak wér sutura ak teraanga tabarakallahu sunu yaay bi ma saa sunu yaay bi ma Mariam sunu yaay sunu sunu jóg tabarakallahu sunu soxna si sunu sëriñ bi di soxna bind nga xam ne te bii ñun xamuñu fan la ñuy féet ci moom ndax sunu sang la ndax seen aar ba waaye tamit sunu juróomeel la waaw xam nga xamul ñi ñu ñu jëm ak moom rek climat bi loolu yal na yàlla guddal fan yi doole wéy doole sutura yi tabarakallah suñu mbay tamit soxna Awa ñëw na ànd ak soxna Binta bu ñuy dem ñooy bokk seen lépp yal na yàlla doole wéy doole sutura yi tabarakallah yaay xar yi jamono ñëpp daal ñoom lañ di jaar baax soxna laal yi ba nuyu ñu jigéenu sax yëpp suñu bopp moom ñu kenn déedéet ah du déggee ko rek nekk du pas-pas pas-pas mooy lu ñu fas am pas-pas ah soo gisee gis bu rafet ñu ne diw dafa am gis gis dafa am gis gis parce que dafay gis suñu ne pas-pas kon mooy nit ki dafa am lu mu fas. tey nag du ñu dugg ci nan daan def di jëli waxtaan wi fu sori pour mën ko indi déedéet parce que papa dafa sori dafa bari dafa waaw mën nañ jël exemple yu yu yu jege lu mel ni kamikaze kamikaze bu ñu ko waxee fii suñu xel jëm ci jullit yi jël bopp ca déedéet kamikaze de japonais la woon waaw bi ñu demee ba xam ni tolloo ñoo gars yi ay doole ci guerre ñu naan ne suñu utiliser benn avion ñoom mënuñ utiliser cent avion ñu ne waa léegi kon seen benn nit au lieu que cent avion jub demandoo ñu pertandoo cent avion seen benn nit daal di jox boppam réew ma réew jël ay bomb def ci avion ba mu fees dem tiim Kaaba wàcc fa mu tàkk moom kenn benn xeet benn euh, euh, benn citoyen japonais wala chinois dee mille dee ca noonu ya mu ne waaw loolu de xel nangu la on est prêt pour mourir on est prêt à mourir pour la patrie yooyu ay pas-pas la woon waaw soo demee ci japonais yi samouraay yi am nañ pas-pas parce que tey jii suñu la jotee mission réussir woo ko soo ñëwee ci kanamu kilifa gi nooy def da ngay da ngay dagg sa benn baaraam bu dee mission bu garaaw la nga échec ko nooy def da ngay jël paaka def sa biir xaw koo jàppal nga dee yooyu pas-pas la woon soo demee ci tubaab bi da ngay am sa far mu xëy bàyyi la nga dem waaxu jël paaka di jéem a rendi rendi lu sa bopp ba rendi sa bopp loolu pas-pas la dama leen bëgg a wax ne leen pas-pas li ci ëpp jeex bëgg li pas-pas li muy laaj mooy l'ultime sacrifice la mort kon kon soo ko toppee rek yi leen laaj rek mooy dee yaakaar naa kon xam ngeen pas-pas yii ma wax ni yëpp benn bu ci nekk nag xam ngeen ni su naa amoon dama koy toj par benn dugg ci ninja yi samurai yi yakuza yi ay seen code de conduite nga dugg ci culture européenne culture française seen code de conduite nga dugg ci américain yi seen sens de l'honneur waaw waaw nga dem ci yeneen xeet ci Afrique bi am nañu fas fas ñoom waaw ci seen xam yeeg seen tàngoor yeeg yooyu fas fas la te doo leen ko bëggee tere ñu dee parce que toujours dee lay laaj hmm. waaye nag tey jii tey yooyu ñuy wax yëpp waaw dëgg la imaam nee na dugal ci culture wala boog ci histoire talaatay leer amul woon talaatay leer ñun papa bi ñu tax a jóg mooy la ilaha illa allah muhammadu rasulullah papa boobu moom la ñuy waxtaane te directement lañ ciy def su doon def introduction dañuy jaar ci papa yi di ci wax ba nga ne seen moor bëggul wax tey jii dafa bëgg a nekk ci des histoire fekk loolu tax maa jóg su yàggee rek nga dégg rek ma ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tey jii damay def directement ci pas-pas pas-pas ban pas-pasu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah waaw lan moo tax waxuma pas-pasu jullit yi ma ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah dama leen bëgg a wan ne leen pas-pas su amee limite ci temps wala ci espace rek du pas-pas pas-pas day lëkk adduna ak àllaaxira pas pas day lëkk matière ak ruuxu pas pas day jàpp dund ak dee loolu moo tax soo dee ñu gas suul la parce que loolu pas pas la waaye tamit aha noonu la ñu gëmee tamit ne biñ la suulee am na loo xamante ni moom dem na waaye suñu mbir mi du ko waaye gëm nañ ko loolu mooy pas pas. ah gëm nañ ni ruux bi dafay dem fa yàlla waaye tamit gëm nañ ni ku dee dañ lay suul kon faf-faf day nekk ñaari wàllu zahir ak baatin yëpp dafay boole day boole démb boole tey loolu moo tax man leen la ilaha illa allah muhammadu rasulullah pour wax leen ne leen wax faf-faf bi ma leen di wax concept la concept contexte la ba moom pas-pas bii nag benn pas-pas kese la su fekkee koo adduna tukki laa ilaha illallah moo tëye asamaan ak suuf dama ne su fekkee koo adduna tukki équilibre monde bi équilibre monde bi équilibre monde bi mooy pas-pasu la ilaha illallah muhammadu rasulullah pas moom waxuma kàddu gi pas-pas bi laa wax moo moo mooy collier bi téye weñu asamaan ak weñu àdduna mooy collier moo ko téye ba ñu mën a jël base secteur mën a def dara ci suuf pas-pas boobu nag démb la woon Seydina Adama alayhi salaam moo koy jokkalante ak gaa yu baax yi ba ci Seydina Chine alayhi salaam ba ci Seydina Ilias alayhi salaam ba ci yeneen yi nga jàng yëpp yi nga dégg yëpp kenn ci nekk ñoom ñàkkul bés waxtaan nañ leen ci Ismaïla pas-pas boobu nag du ko wutalee pas-pas bii Seydina Muhammad indi ci kaw suuf benn la benn la yonent bi daf ko waroon a mottali rek daf ko waroon a mottali parce que bépp concept la moom leer la moom waaye jëm bi nga xamante ni moo war a dégg leer bi moo ñëwagul moom mooy Seydina Muhammad loolu moo tax yàlla jël idée bi ak xam-xam bi dégg ko ay nit ngir ñu téye ko loolu moo tax wutul wutalul jëmm pas-pas bi wutal ko jëmm dégg ngeen wax de wutal ko jëmm ngëm-ngëm rek la waaye bi yonent bi ñëwee nag pas-pas dafa am jëmm jëmm jëmm mooy Muhammadu Rasulullah waaw koy sakkanal bu baax ñun nag dañoo bëgg ngeen dund ba ci kanam nag wér julli bu baax ñu leen di xoolee maam ak jëlam dëgg yàlla duñ gudd leen fan bu baax dëgg bay demal moom soxla rek kon pas-pas bi benn la mooy pas-pas bu sóoratu Anfaal al Anfaal nag mooy les butin butin moom li ñuy mooy li ñuy jëlee ci guerre suñu guerre borom lañ ci jàppee muy ay jaam ak ay alal moom mooy butin butin de guerre déglu leen am ñu xool